أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للتقوى الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمت نُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة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 ñu gisan ci ne baata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi zi tiwaan hatta asbah thumma daxala makka wa kaana ibnu umar anhuma yaf'aluhu maanaam mu jëmmi xadis bi nga xamante ne moom lay indiwaat mu nekk wax joo xamante ne da ko jële sayyidina a ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa fanaanoon ci zi tiwaan mu daal di xëy dooga dugg nak daal di ginnaaw mu dugg makka moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma loolu la doon def gisoon nañ ci tamit baabun min ayna yadxulu makka buntu bi wax ne ana fan lay daal di duggee makka ñu gisoon ci hadith sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min as-saniyyati al-ulya wa yaxruju min min as-saniyyati as-sufla yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daf daan duggee ci sanniyatul ulya te noonu bu mu daan génn tamit ci bërëb bi ñu tuddee saniyatu sufla la daan génne gisoon nañ tamit baabun min ayna yaxruju min makka maanaam buntu bi wax naa la fan lay génnee ci makka ñu gisoon ba tey jëmmi xadis boobu waaye foofu dafa doon wax ne kaana anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala makkata min kadaa'in min a saniyati al-ulya allati bil batha wa yaxruju min as-saniyati al-ulya maanaam kon loolu moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day bi mu daan muy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ba tey radiyallahu anhu ne ci kada la moom la daal duggee ci as-saniyatul ulya te bi nga xamante ne foofu nga xam ne moom moo nekk ci Batha ca Makka euh, noonu bu doon génn ci saniyatu sufla la doon génnee gisoon nañ tamit hadith soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma jaa ila makkata dakhalata min a'laha wa kharaja min asfaliha ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan dugg mak bu daan bu mu ñëwaan ci màk bu ñëwee màkka dafa duggee ci fi gën a kawe ci màkka naka noonu bi muy génn dafa génnee fi gën a suufee te moom mooy kon as-saniyatu al-ulya la yéegi la duggee génnee as-saniyatu sufla naka noonu euh, gisoon nañ tamit hadith soxna Aisha ba tey radiyallahu anha waaye bii dafa leeral ni at moo no aamul fath la mu ne aamul fath la mu ne daxala mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala amal fath min kada'in wa kharaja min kudan min a'la makkah maanaam kon foofu génne génnee maanaam ci euh, kada waaye fi mu génne mooy kudaan te kada moom mooy kon as-saniyatul euh, ulya nekk as-saniyatul sufla mu nekk ñaari bërëb comme li nga xamante ne tamit euh, noonu lañ ko gise waate maanaam xadis boobu indi nañ ko ci ay ci xadis Sayyidina Urwa maanaam moom kese ne moom itam noonu la daan doxale euh, te it lu ci ëpp nag wa kaana urwat aktharu ma yadkhulu min kada wa kaana aqrabuhuma ila manzili maanaam moom da daan duggee kada moom urwat ibn zubair ibn al-awwam euh, radiyallahu anhuma maanaam lu ëpp foofu la daan duggee euh, waaye ngir ne maanaam moom moo ko gën a jege maanaam moo gënoon a jege këram maanaam ngir wane ne loolu sunna imam al-Bukhari kon mu ne kadaa'un wa kudan mawdu'aani kadaa ak kudan ñoom ñaar ñëpp e, ñaari bërëb la léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu fadli makkata wa bayaaniha baabu fadli makkata wa bunyaaniha wa qawlihi taala wa iz ja'alna al-bayta masaabatan lin-naasi wa amna e, ba ci Euh, innaka anta tawwabur rahim maanaam loolu noonu moom mooy ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci riwayat Karima euh, euh, bint Ahmad rahmatullah alayha maanaam noonu la ñëwee ci riwaayam waaye leneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ndax ñaari aaya la yoo xamante ne dañoo takkaloo ci suratul baqara ni nga xamante ne nag moom mooy riwaaya Abu Zar moom mooy aaya bu njëkk bi maanaam Euh, moom euh, la indi ba mu jeex takk ñeneen ñi nag seen ay riwaayaat yi aaye benn aaye bi rek maanaam benn partie ci aaye boobu la ñuy daal di indi maanaam kon imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala dafa lëkkalee ngëneelu maanaam baabu buntu fadli ngëneelu makkata makka wa bunyaaniha ak ay tabaxam maanaam loolu la lëkkale mu ne wa qawlihi ak wax ji wax buy buur yàlla wax subhaanahu wa taala a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'i s-sujud wa iz qaala ibraahiimu rabbi ij'al haazaa baladan aaminan warzuq ahlahu mina samaraati man aamana warzuq ahlahu mina samaraati man aamana minhum billaahi wal yawmil aaxir qaala wa man kafara fa umatti'uhu qaliilan summa adtarruhu ilaa azaabi nnaar wa bi'sal masiir wa id yarfa'u ibrahimu alqawaa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim sadaqallahu alazim kon ñetti aaya la yooyu nga xamante ne moom la indi moom euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam lii nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom lay leeral ne téere bi xam ne moom mooy saxiix al-jaami saxiix bu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa nekk téere boo xam ne dafay leeral alquran ak sunna du lëkkale tamit li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna nga xamante ne téere la boo xamante ne ci wàll yëpp la dajale waaye téere la tamit boo xamante ne day leeralaale alquran maanaam day buñ ko xoolee donte am na téere bu tudd kitaabu tafsir waaye téerewul mu nekk téere boo xamante ne boo xoolee yeneen téere yi ci nekk yëpp da ngay gis ne tafsiru alquran daf ci daal di nekkaale daa iman da ngay gis ne baabu nangam wa qawli wa qawlihi ta'ala maam loolu xatta yi nga xamante ne moom lay ubbee téere yi daa iman tamit da ngay gis muy leeral ne lii waxu yàlla sàngam muy buur yàlla subhaanahu wa waxam sàngam ci aaya sàngam maanaam moom la euh, téere bi di leeral maanaam nga gis ne kon daa iman loolu dafa nekk loo xamante ne ay doxalinam la loolu tamit bokk na ci ni muy leeral mooy ne alquran ak sunna amul lenn loo xamante ne lu lu amul luñ leen mën a tàqalee képp koo xamante ne yaa ngi leen di jéem a tàqale lool dalil la buy leer buy wane ne yow dese Euh, lu mu néew néew maanaam am na lu baree baree bari ci mbir yi loo xamante ne dëgg-dëgg yow da nga koo réere te loo yooyu nga réere nag mooy li gën a fondamental ci lépp li nga xamante ne tamit kon moom mooy bunt bi nga xam ne day leeral kon ngëneelu mu ne fadlu makka ngëneelu makka kaw kem ñi ngi woon ci kitaabul xajj di wax ci wàllu aj di wax nan la ñuy duggee maanaam dugg makka ak génn makka léegi nag dana leeral tamit maanaam lu tax Makka ñu war koo toppatoowee noonu bay wax ndax nañ ciy dugg bëccëg wala guddi bay wax ndax dañ naan lañ fan la ñuy jaar buñ fay dugg bay wax ne dañuy sangu maanaam balaa ñu caa dugg ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju yëpp muy leeral nag ngëneel gi nga xamante ne moom la dëkk boobee amee Makka bol bokk ci turam yi waaye tur yi nga xamante ne ñoom ñoo yi gën a siiw maanaam mooy ñaari turam yooyu mooy Makka ak Bakka ñoom ñooy ñaari tur yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a siiw donte boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute nañu ci makka a lan lay maanaam mook bakka ndax ñoom ñaar ñoo bokk place maanaam ñoom même place bi la ñuy wax ñi nga xamante ne wala mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo jàpp ne makka ci boppam moom mooy bakka maanaam miim gi rek lañ soppi def ko baa ngir ne miim ak baa dañuy weccoonte ci benn maanaa lañ yor loolu moom mooy benn wax bi ñaareelu wax bi nag moom mooy ne wuute nañ nag maanaam ngir ne bakka ak maanaam mooy place bi nga xam ne fi la kaaba yi ne makka mooy dëkk bi ci boppam maanaam kon mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne dafa wuute comme ni ko alquran waxee ne inna awwala baytin wudi'a lin-naasi tii bi bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamiin fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina maanaam aaya boobu tamit daf ñuy tegtal ngëneelu makka maanaam ne dëkk boobu bu néeg bi njëkk maanaam ci kaw suuf moom mooy néeg boobu nga xam ne moom moo nekk foofu ci Bakka nga xamante ne dafa nekk dafa am ay ngëneel yu bari yu ci am alxuraan leeral nañu ko nee mu mubaarakan dafa barkeel mu nekk loo xamante ne kon daa iman yiwoo fa nekk day dolleeku di fulandiku di di di dotteeku di sotteeku ci képp koo xamante ne ma nga fa képp ku fa dëkk ak it lépp loo xamante ne daf koo wër moom mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne mubaarakat ba pare nekk wa hudan nekk jëmmi njub lil na njël moo leen bindi fi maanaam nga xamante ne ak njub daf fay ballee maanaam mu nekk tamit bërëb boo xamante ne ak njub daf faa cosaanoo te it dañ kaa tabax ci njub dañ koo teg ci njub ak mbaax loolu tamit mu nekk kon hudan lil aalamiina ñeel mboolem mbindeef fi ba pare beneen bi ci def muy fii yi aayaatun bayyinaatun maanaam ay aaya yu yàlla yu leer maanaam ay mandarga yu mag yu wane maggaayu borom bi subhaanahu wa taala ak jaamu gi ñu ko war a jaamu ak li nga xam ne moom moo ci wër-wër loo saane te loolu moom mooy masalan kaaba gi ma nga fa naka noonu ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër lu deme nekk Arafat lu deme nekk Muzdalifa Safa ak Marwa ci wetu Kaaba ji ak fi nga xamante ne moom mooy Minan maanaam yooyu ak Muzdalifa yooyu yëpp ñu ngi foofu noonu fiihi ayatun bayyinatun maqaamu Ibrahim muy bërëb bi nga xamante ne mooy palaatu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bu boobaa tamit maqaamu Ibrahim am maanaa yoo xamante ne borom xam-xam yi wuute nañ ci ñu ne moom mooy xaram gi ak lépp lu ko wër ñii ne moom mooy Makka rek. ñi ci des daal di jàpp ne moom mooy place bi nga xamante ne mooy place boobu euh, di xeer woowu nga xamante ne foofu la maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam doon taxaw maanaam loolu kon bu boobaa moom mooy euh, ak lu ci mënti xew muy maqaamu Ibrahim maanaam te wa man daxalahu beneen ngëneel bu ci amee maanaam mooy kon muy maqaamu yenente bi la alayhi salaatu wassalaam muy maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam beneen bi ci def moom mooy wa man daxalahu kaana aminan képp ku ci dugg da daal di nekk ci sécurité maam da ngay naa di nekk ci ku wóolu loolu kon moom bokk da ci ngëneel li nga xamante ne moom mooy Makka ah, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy leeral maanaam ngëneelu Makka moom mooy moom mooy suñu xibla maanaam borom bi subhaanahu wa taala daf nañu ñun suñu julli na ngeen de mooy fa wallu wujuhakum shatral masjidil haram na ngeen daal di jël seen jëmm seen jëmm ngeen jubal ko ci wàllu li nga xam ne moom mooy néegu yàlla bu bu ñu ormal bi te moom mooy jumaay kaaba bi naka noonu bu dee da génn makka maanaam bu boobaa dëkk bi lay doon ci boppam bu bu génnee loolu xaramu makka lay daal di nekk maanaam te loolu day tegtale ngëneel gu mag bi nga xamante ne moom la nekk symbole bi nga xamante ne moom la xaram makka bi yépp di ah, di symboliser li nga xamante ne moom mooy turu yàlla yi ak meloom borom bi subhaanahu wa taala ba pare makka di maanaam kaaba gi ci jëmmi boppam di symboliser ah, xadaratu zaati maanaam xadara yi nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala ba tax ñu ciy jublu comme li nga xamante ne noonu lañ ci suñu jëmm yi nekkee maanaam kaaba gi nekk xiblaam noonu la defee tamit ne suñu xol bi borom bi subhaanahu mooy xiblaam maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne bokk na ci ngëneel yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Makka léegi nag lan mooy Makka maanaam Makka moom mooy euh, li nga xamante ne maanaam mooy euh, comme Makka maanaam baat baat Makka yamukku makkan maanaam bu boobaa bu dee dañ koo jigéenalal maanaam dañ naan makkatan maanaam loolu li tax loolu mooy loolu moom mooy euh, li liñ naan muucu li wolof naan muucu maanaam mooy euh, buñ naan euh, mak makkat teflu sayd sadiyu maanaam makkat maanaam mooy dafa muucu ween wi maanaam mooy tamit wala boog makkatul azma maanaam bu ma jëlee yàq maanaam mu am yokku maanaam mu muucu ko loolu moom mooy makka maanaam ngir de dëkk bi maanaam day muutu li nga xamante ne maanaam subhaanallah gis xool leen baat yi ni ñu nuróowee ci arab maanaam ak boo ko xoolee ci làkk yi maanaam da gis ne làkk yi dañuy nuróole ay ay baat maanaam ci cosaan maanaam nga gis ne baat boobu boo xoolee maanaam booy muutu boo xoolee ni mu nuróo baatu makka makk maanaam ah ah <laughs> yamukku ah, ah, maanaam nga gis ne euh, kon moom ni muy def moom mooy day day day xëcc. maanaam lépp loo xamante ngir ne dafa nekk ci suuf bu tawee masalan moom da koy xëcc day xëcc taw bi ci suuf noonu tamit la nekkee koo xamante ne maanaam bërëb boobu noonu la nekkee tamit loo xam ne day xëcc xéewal yi fu ñu mënti jóge comme ni ñu koy gisee ci ñaanu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam mooy warzuq ahlahu mina samaraat maanaam nga gis ne day ñëpp maanaam lépp day xëcc xéewal yi fu ne fu nekk ci àdduna bi rek xéewal yi ñëw maanaam ak ak ba pare xéewal li dafa nekk loo xam ne day naturel loolu tamit nga xam ne nit ñi duñ ko sañ bañ bañ maanaam dañuy yóbbu rek loolu te ànd ak ne du fa cosaanoo maanaam loolu tamit maanaam bokk na ci di tuddee du tax du tuddee ko makka maanaam beneen bi nga xamante ne nag moom mooy beneen tur bi di bakka maanaam moom mooy mooy moom buñ ko xoolee baat tamit bi mu dëgg dëgg bi mu nuroo ci wolof mooy mbëkk maanaam na maanaam ngir la ngir masalan ñu fa nekk nit nit ñi buñ fa demee nit ñuy bëkkante maanaam euh, mooy buuxante bi jañante bi yooyu noonu ak it le fait que moom muy mbëkk lépp loo xamante ne ak lor la gu ñëw maanaam ku fa nar a indi ak musiba maam daf lay mbëkk nga dem sa yoon maanaam loolu tamit moom mooy moo tax naan ko bakka am nañu ne tamit le fait que ñu naan ko bakka maanaam mooy li annahu yabukkul jabaabira maanaam ndax day day day duma loosu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mooy bandi yi maanaam da leen di damm day damm seen ay loos maanaam buuri bu boobaa euh, dangay gis ne maanaam moom mooy bu naan xar mi mbëkk na ko maanaam da ngay gis mu daanu ci suuf terrassé wu gis ne ba tey baat bi wuutewul ci loolu moo tax baat bi mu gën a askanoteel ci wolof muy mbëkk te boo xoolee tamit maanaam boo xoolee bàkk bàkk mbëkk maanaam da gis ne tamit ay wax la yoo xam baat yoo xamante ne dañoo nuróon dañoo dañoo nuroo euh, ci euh, cosaan kon loolu moom mooy ci bi mu ne wa qawlihi ak wax di buur yàlla wax wax moom borom subhaanahu wa ta'aala aji kawe ji aaya bi tamit di leeral beneen yeneen i ngëneel yu nekk ci Makka mu ne wa il bi nga xamante ne jaal naa def nañ al bayta néeg bi masaabatan mu nekk delluwaay lin naas ne ñun maanaam nekk seen delluwaay nekk tamit fi nga xamante ne moom mooy seen saxuwaay ci xol maanaam moom mooy ne kaaba gi moom la borom bi subhaanahu wa ta'aala def ne Euh, ngëneel maanaam moom cosaanu mbir yi foofu la jóge ngir ne nit ñi seen xol yi wala seen jëmm yi du ñu dellu ci cosaan lu dul fi nga xamante ne mooy fañ cosaanoo maanaam te loolu moom mooy comme ah masalan tey bu ñu moo tax euh, kaaba gi place bi mu nekk moom mooy place bi nga xamante ne moom mooy ndeyu dëkk moom mooy cosaanu mbir yi moom suuf si foofu la cosaanoo maanaam borom subhaanahu wa bi mu naan suuf si wal arda ba'da zalika daxaaha suuf si ginnaaw loolu yëpp la ko maanaam euh, daxaaxaa maanaam mooy la ko tax tasaare ko maanaam comme tey masalan tey soo jëloon benn euh, euh, ay farine maanaam pat bi nga bëgg a defar masalan beñe wala nga bëgg a defar benn pizza par exemple maanaam ni muy nekkee noonu centre bi nga xam ne moom ngay déparé pour tasaare ko maanaam mu tàllalu loolu moom mooy foofu mag ci suuf si màkk la maanaam moo tax foofu mooy fi nga xam ne foo la lépp déparé cosaan bi foofu la déparé ñu maanaam suuf si yëpp daal di daal ubbeeku maanaam nekk suuf si comme ni mu nekkee nii maanaam loolu nag euh, moom mooy li nga xamante ne moom moo moom moo euh, mu nekk dëkkuwaayu nit ñi seen delluwaay ci cosaan foofu la lépp déparé maanaam muy dëkk bi nga xamante ne moom mooy euh, Makka bu boobaa moom lañ defal nit ñi moo tax mu ne awwalu baytin wudi'a lin-naasi moom mooy dëkk nit néeg bi ñu njëkk tegal nit ñi mooy néeg maanaam di tekk kër gi muy dëkkuwaay fanaanuwaay maanaam li nga xam ne muy néegu yàlla bi nga xamante ne moo concentré maanaam mboolem secret yi turu yàlla yi ak ay meloom waaye tamit moom moo jëmmal nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu muy symbole bi loolu moo tax euh, suuf soosu place boobu moo gën a tedd ci mboolem place yi moo tax am na kenn ci euh, euh, sabaski sahaaba yi radiyallahu anhum Euh, wala boog ci nitu yàlla yi ah, ci nitu yàlla yi ñu njëkk ñi maanaam ci salaf saalehe ñu laaj leen ne leen mais euh, makka maanaam kër néeg bi ak fi ñu rab yenente bi sallallahu alayhi wasallam xujra fan moo gën mu ne su fekkente ne li nga bëgg a wax moom mooy néeg yenente bi sallallahu alayhi fi mu nekkoon kese noonu rek ak kaaba gi rek kaaba gi gën waaye su fekkoon ne da nga bëgg a wax ne le fait que yenent maanaam fa mu ne te yenente bi ne fa sallallahu loolu moom moo gën asamaan si suuf moo gën arash moo gën kursi yu moo gën fépp ndax jëmm ji nga xamante ne moo fa nekk sallallahu alayhi wasallam maanaam comme niñ ko waxee woon tamit ne kaaba gi fi mu nekk nii foofu la suuf soosu la ñu bindee woon jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne suuf soosu moo concentré ngëneel yépp ci univers bi ngëneel yépp suuf soosu ko concentré place bu kaaba gi nii foofu nag jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi maanaam suuf soos lañ ko lañ ko bindee waaye suuf sa lat maanaam bi tuufaan bi ñëwee mbënd ma jamono yent yàlla yu euh, noox alayhi salaam moom moo taxaw suuf si yóbbu ko ba fii mu nekk nii maanaam fi yenn bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moo partie bi ñu moo tax yent bi sallallahu alayhi ñu rob ko fa mu nekk ne ca Madina fa Munawwara ala saakene wa afdalu salaatu wassalaam mu ne kon nag wat euh, wa am nan maanaam dëkk bi tamit maanaam kaaba gi nekk place boo xamante ne muy euh, Makka nekk place kóolute maanaam sécurité maanaam boo fa duggee rek wóor nga comme ni nga xam ne noonu lu nekk nga ci kóolute comme niñ ko gisee woon man daxalahu kaana aminan képp ku ci dugg rek danga ngay daal di nekk ci kóolute wattaxidu na ngeen jàppee mi maqaami ibrahima ci maqaam maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam musalla fu ñu jullee te loolu tamit sayyidna Umar radiyallahu anhu ne afala nattaxidu maqama ibrahima musalla wala boog afala tattaxidu ci benn maqama ibrahima musalla ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam xanaa maqam ibrahima bi doo fi julli mooy bi mu demee ba tawaaf kaaba gi ba pare euh, alquran wàcc ne wattaxidu min maqam ibrahima musalla maanaam kon loolu day wane ni li gën a dëgër ci ne maqam ibrahima mooy ci ginnaaw xeer bi foofu loolu lay tekki fi mu nekkoon nag fi mu nekk nii sayyidna Umar radiyallahu anhu moo ko puusoon waaye fa mu nekkoon mooy daa tafa woon ak kaaba gi Euh, dégg nga waahid naa kon nag mu ne euh, kóllëre la woon maanaam tegoon nañu tënkoon nañu ilaa ibrahim ci maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam wa ismail ak ismail maanaam mooy santoon nañ leen am ne cantaande cantaagi mooy tahira laabal leen baytiya sama euh, sama kër gi maanaam li tax maam ibrahima subhaanallah nekk ki nga xamante ne moom ci jëmmi boppam moom lañ dénkoon kaaba gi mu tabax ko loolu tamit beneen surru da nekk xam ngeen ni ndax Ibrahima comme niñ ko xamee maanaam ci adat yi moom mooy deux cent cinquante-neuf te deux cent cinquante-neuf moom mooy bastu maanaam mooy dilatation wu Allah maanaam boo jëlee alif laam laam ha maanaam nga compter ko alif muy alif muy un bi ak laam bi maanaam euh, lam alif ah, euh, euh, maanaam alif ak laam ak fa maanaam boo ko bindee noonu cent onze lay doon laam muy soixante onze ndax laam bi trente la alif bi un la mim bi di quarante nga defaat beneen laam muy beneen soixante onze ak ha bi nga xam ne moom mooy six mooy ha euh, cinq ak un bi muy six maanaam loolu soo ko boolee deux cent cinquante neuf la te deux cent cinquante neuf mooy Ibrahim maanaam nga gis ne kon li nga xam ne kon moom la sém maanaam ki ko tabax moom ci jëmmi boppam loolu lay tegte la ba pare Euh, xaq maanaam doomam la maanaam muy ki nga xamante ne te dañuy wax ne doom muy secret baayam te secret wu turu yàlla yi ak melo yi mooy nekk-nekk gi maanaam beneen bi ci def moom mooy ne euh, turam boo xoolee Ismaayil maanaam ci fin bi il boobu di tegtale turu yàlla ci boppam maanaam mooy ne yàlla dafa dégg dafa dégg ñaanu maam Ibrahima bi alayhi salaam pour mu may ko doom. dégg googu bu ko dégg moom moo jur ji mooy jëmmi maam Ismaayila alayhi salaatu wassalaam maanaam nga gis ne kon loolu nga xam ne maam Ibrahima kon volonté am yëpp li ko symboliser mooy ci nga xamante ne tey moo sànc dëkk ba muy màkk ba pat am na am na tamit yeneen yu ci nekk ngir ne kilifa yi malaaka yi nekk ci asamaan su njëkk si moom tamit noonu la tudd Ismaayil nga xamante ne moom mooy digal yeneen malaaka yëpp lépp lu war a wàcc ci kaw suuf ngëneel yi wërsëg yi xéewal yi dogal yi lépp maanaam lépp lu am fi mu toll dafa am lu ñu tuddee ay ruux maanaam dafa comme ni nga xamante ne noonu la jëmm ju nekk maanaam ruux noonu la nekkee ci jëmm ju ne la tamit mbir yëpp amee ruux maanaam tey bu ñu xoolee ruux nag ci mbir mu ne mooy comme ni maanaa yi am nekkee ci kàddu yi maanaam baat yi may wax nii ba nga koy dégg di am maanaa yu ci ne maanaam maanaa yooyu mooy ruuxu kaddu gi parce que su ci maanaa boobu nekkul woon rek kaddu gi du am ruux maanaam du tekki dara jëmm yi tamit ruux loolu la loolu la ci jëmm bu ne ci mbir mu nekk nag noonu la amee ruux ruux yi nekk malaaka yi nekk ci asamaan su njëkk si nekk noonu lañ mel maanaam amuñu ay euh, maanaam amuñu ay jëmm yu ci ne mais sauf que dañ leen di yabal solo ki leen di yabal nag malaaka boobu moom moo tudd moom tamit Ismaayil la tudd moo leen di yabal fu ne ñu dem doxi ji seen soxla yi ñu war a dox yëpp maanaam lépp lu ñu war a def ba nga xamante ne loolu xëse ba taxaw nit maanaam mu am njariñ maanaam nit ñi xam ko wala yu mel noonu maanaam mbir mi day taxaw ci jëmm ji mais ruuxu jëmm mbir moomu moom maanaam moom ba tey moom day continuer di sàbbal borom subhaanahu wa taala ba mbir moomu amatul ruux bi daf ciy def malaaka bi dafay def di sàbbal borom bi subhaanahu wa te ro ñoom ci cosaan du ñu am jëmm ju ñu incarné mais bu ñu leen yabalee ngir ñu def dara masalan ñu indi wërsëg dañuy jël jëmmi wërsëg bi ñëw maanaam ci la ñuy amee jëmm ba bu fi loolu nekkatul ñu desaat nekkaat roox maanaam toogaat foofa nekk maanaam di sàbbal borom bi subhaanahu wa maanaam te loolu tamit nga gis ne maanaam le fait kon euh, Ismaïl boobu maanaam dëppoo tur ak maam Ismaïla bi alayhi salaam maanaam di gis loolu tamit beneen barke la bu tax Makka nekk centre lépp ci àdduna bi ci mboolem xeetu xéewal yéeg wërsa yi dogal yàlla dogal ak lépp voilà révélation bi foofu la tàmbalee ainsi de suite mu nekk li nga xamante ne moom mooy kaa euh, borom subhaanahu wa ta'ala euh, fi mu ne Euh, maanaam maam Ibrahima maam euh, maam Adama sax alayhi salaatu wassalaam tur yàlla yéeg melo yi nga xamante ne moom lañ dajale xamal ko ko yëpp ñu ngi concentré wu ci place bi Kaaba gi nekk maanaam mooy mu ci d'ailleurs lañ bindee jëmmu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy jëmmi tur yooyu moom Adama nag tur yi la am laka zaatul ulumi min aalamil ghaybi wa min haali Adama asma tur yi la moom Adama yor Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk jëmm ci. dégg nga euh, loolu mu ne kon nag ñu ne ko an ne tahira laabal leen bayti sama néeg bi maanaam loolu tamit day wane ni place bu laabal ngoog ndax yeneen ñaari yenent yii alayhimu salaatu wassalaam la ñu taxaw laabal ko ci ndigalu borom bi loolu mooy gën a laab lépp kon nag li taa'ifiina ñeen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi ci ciy tawaaf wal na ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay sax maanaam ñoo fay taxaw loolu moom moo tax ci beneen aaya bi nekk ci sooratu euh, hajj mu wa tahhir baytiya lit-taa'ifina wal qaa'imina la wax foofu maanaam mooy ne qaa'im maanaam ñi fay taxaw di fa ne di fa maanaam am ñoo xam ne dañuy tawaaf maanaam di ñëw di ta ngir tawaaf ñenn ñi ñëw fa ngir nekk fa moo xam dañ fay julli wala dañ fay def leneen te li ci ëpp julli lañ fay def maanaam nekk fa daal di fa jaamu yàlla donte tawaafuñu war rukkaa ak ñi nga xamante ne dañuy rukkoo as di sujud maanaam fii tamit dafa am beneen mbir bu ci am moom mooy forme yi nga xamante ne moom la baat yi jëlee ndax bi mu waxee ne euh, al-aak at-taa'ifina mooy ñi di tawaaf waxul tawaaf parce que mënoon na wax li tawaaf war euh, wal wala war rukkaa as-sujud mënoon na wax loolu wala wala as-sujud sax mënoon na ko wax mais mu ne déedéet li li maanaam ngir ni jëmmi jëf ji maanaam ñii dañ fee ñëw ngir def lii watta wala aaki fii ne ñii dañoo ñëw ngir sax fi maanaam nekku fa jëmmi toog ci kaaba gi rek jaamu yàlla la loolu tamit am na waaye mu indi war rukka'i sujud maanaam ngir ne rukkoo ak sujud maanaam mooy di fa jullee nekkul cosaanu bi tax kaaba gi maanaam spécialement ñu def ko parce que beneen jàkk boo mën a nekk mën nga faa dem dafi fay say say say say say say say julleeki say yeneen ak yeneen waaye kaaba gi moom moom jëmmi rek nga ne fa maanaam loolu rek dem rek maanaam ngir rek dem fa taxaw fa loolu rek jaamu yàlla bu ñu sàkku la gi ngay tawaaf ci kaaba beneen jaamu yàlla bu ñu sàkku maanaam moom rek ci jëmmi boppam te mënoo dem feneen di fa tawaaf fee rek nga mën a dem tawaaf amul feneen loolu kon jëmmi maanaam moo tax muy maanaam euh, euh, muy jam saalim bi ci ci qaa'ifiina maanaam ak qaa'imiina ci beneen euh, aay bi mu ne wal aakifiina maanaam ak di fa def itam loolu tamit da ci da yolaale maanaam boobu waaye war rukkaa ak ñoo xam ne dañuy rukkoo lu bari ba pare dëgëral ni ñuy rukkoo waaye as-sujuud parce que xam nga sujuud forme bi mu jël maanaam fii mooy fa'uul mooy nga xam ne dañuy sujjóot lu bëree bëree ngir doole gi muy dox tamit sujjóot maanaam ne sujjóot tedd gi mu tedd ci kaw rukkoo tamit dégg nga mu ne wa nag bu yoon fa ma xam ne qaala wax na Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ne rabbi yow sama borom ij'al defal haaza fii baladan muy maanaam mooy Makka bii def ko baladan dëkk boo xam te ne aminan gu wóor la moo tax dëgg dëgg dëgg na ñaan ko nangu na borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa hadal baladul amin maa ngi wàcc dëkk bi nga xamante ne dëkk gu wóor la mu ne warzuq te na nga wërsëgal ahlahu ñoñam maanaam képp koo xamante ne dëkk na ci kaabu ci makka maanaam mina samarat ci ay meññeef man képp koo xamante ne nag waaye dañ koo sartal ci man képp ko xam ne amana gëm na minum ci ñoom billaahi ci buur yàlla wal yawmil aaxir ak bis mujj bi maanaam kon da xam ne makka ku dul jullit mën na faa dëkk maanaam waaye li nga xamante ne moom lay euh, fii charte gi mu ko chartal dafa fekkoon ne mu ñaan borom subhaanahu wa taala ne euh, bi mu naan bi borom subhaanahu wa ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaaman def naa la yow man de yàlla man maa la def nit ñi nga nekk seen imaam mu ne ko wa min zurriyati waaye sama njaboot sama njaboot nag tamit mu ne ko inni laa yanaalu ahdi zalimin sama kóllëre sama imaama gi xilaafa gi du ma ko jox tooñkat yi maanaam di nga xam te ne moom la ragalaat nag ñu ne ko wërsëg jii ngay ñaan duñ ko jox tooñkat yi ci seen ci ci ñi bii dëkk mu daal di tënk mbir mi ci ñi a xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla ak bés bu mujj bi waaye nag borom bi subhaanahu wa ta'ala di leen di ko leeral nag ne ko maanaam nga gis ne li mu ñaan mooy mboolem xeetu meññeef fi samaraat maanaam waxul fawaakih maanaam waxu ne ko wa ah minal fawaakih waxu ko hmm. minal samaraat la wax ndax samaraat moo gën a ëpp doole faakiha mooy poyteef mooy ay fruit ak samaraat mooy meññeef lépp luy produit maanaam loolu produit ak fruit duñ benn fruit produit mën naa nekk fruit maanaam euh, voilà buñ naan la production de la euh, de de l'arbre wala végétal nangam nangam loolu mooy fruit mën naa nekk fruit sax mën na nekk sax leneen foofu waaye ah naan l'arbre a produit nangami tam Hmm? yooyu fruit la alors que su dee produit mën naa ne lu ne maanaam moo kon mu ñaan loolu ah, ah mooy meññeef rek man képp koo xam ne amana gëm na minum billahi ci buur yàlla wal yawmil ne ku wedd itam maanaam ku weddi danaa hmm. ah, mu doon laaj imaama gi kooku dafa bëgg moom ni mu nekkee imaam njabootam nekk ay imam loolu ci buntu fadl la buntu ngëneel la waaye wërsëg bu ci buntu àddala la maandu teg borom bi la subhaanahu wa taala moo tax ku borom bi bind ku nekk dana la wërsëgal yow lenn rek moom mooy sama problème ak yow mooy nga garanti ma ne di nga dund maanaam bu ma leeree ne di nga dund ma leer ba waatal la ne la yàlla dana la wërsëgal li nga xamante ne moom laa la mënta waatal kay mooy da nga dund waaye boo dundee rek yàlla wërsëgal la maanaam ngir ne loolu dafa aju ci maandu teg borom bi subhaanahu wa taala ne képp kum mu comme ni ni ko sa mbokk wala fi di waxe gémmiñ gu yàlla xar def ci def ci pepp waaw maanaam def ci ñam voilà maanaam lépp loolu moom moom moom maanaam xaqiqa la léegi nag waaye nag bi nga xamante ne affaire imaama nag moom nekk njiit ci diine ji ah mbir moomu nag ci ngëneelu borom bi la subhaanahu wa ta'ala du ko defal ñëpp maanaam am rek ñu muy tànn defal leen ko te loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo jikkoo tooñ te tooñ bi gën a màgg mooy tooñ yàlla ñu jikkowoo loolu ñooñu bokkuñ ci mu ne nag kon euh, waaye kon ku wedd itam danaa ko ci boole de waaye fa umatti aw danaa ko euh, dinaa ko bànneexuloo dina dina dina mos ci pomit gi ah xam ngeen luy pomita pomit mooy su tawee su tawee euh, nga gis fuurit bi maanaam bu bu tawee ba nga gis fuurit bi nekk ci kaw noonu après beneen partie bi ndox mi génn dem maanaam nga xam ne mu fuur noonu ci kaw rek loolu mooy pobet maanaam loolu moom ah, dinaa lool ko dinaa leen ko mosal xalilan ci lu néew sax laa leen ci mosal du ma leen ci mosal lu bari de maanaam mooy ne li ngay lii ngay gis ci kaw suuf nii yëpp nit ñi di ko jëfandikoo di xéewloog yooyu jàpp ne ngeneen gu màgg la dàngam et cetera loolu noonu lu néew a néew la ci yàlla waaye nag su ma nag ak tarruhu danaa ko jëñ maanaam danaa ko bëmax jañ ko ah ilaa azabin naar waaye wa bis ak a ñaaw almasir googu lañ mucc googu lañ delluwaay looloo ko ñaaw maanaam te loolu yëpp weddi yàlla moo ko war a mot ak weddi yàlla mooy cosaanu mboolem mbon wa iz fàttalikul nag bi nga xam ne yar faw yëkkati na ibrahima maam ibrahima al qawaida ponk yi maanaam mooy fondement yi ah, mooy ponk yi minal bayti ci ci néeg ba muy néegu yàlla gi maanaam loolu tamit mooy ne maam ibrahima alayhi salaam tabaxu woon néeg bi ci cosaan néeg bi bi borom bi bi moom aadama alayhi salaatu wasalaam di wàcc di jóge àjjana ndax ne euh, borom bi subhaanahu wa dañ maanaam arash dañ ko daan wër malaaka yi dañ daan dañ daan dañ daan wër arash ah di ba ba léegi sax am na ñu koy def maanaam di wër ci arash di di di ko def tawaaf waaye comme arash dafa ngand maanaam mu jël ci baytul ma'muur mu tabax ko fa baytul ma'muur boobu nag prolongation bi ci kaw suuf moom mooy kaaba gi bi nga xam maam Ibrahima maam Adama alayhi salaam bi mu wàccee maanaam ci ci benn néeg boo xam ne xayma la nekkoon maanaam boo xam ne ci yaqutatul xamra lañ ko defaree maanaam mooy rubi bu bu xonk ci la ci la nekkoon maam Adama alayhi salaam bi mu demee nag ba nga xam ne yàgg na maanaam néeg bi raaf bi mu raafee mu ne maam Adama na ko tabaxaat fekk malaaka yi ñoo ko jëkkoon a tabax waaye nag maam Adama yëkkati wat ko tabaxaat ko soxna Xawaa. alayhi salaam daan jël moom ndox meeg yooyu noonu di ko indil mu tabaxee ko maanaam bañ koy tabax euh, ci ci cosaan euh, doj yiñ ko tabaxee maanaam mooy ay ay ay xeetu doj la am na doj xaar xiraa ci doj boobu ci la bokk ak Lubnaan ak doju bi ñuy tox tuuru Sinaa mooy bi nekk Égypte ak euh, juudi yi mooy bi nekk Irak mooy fi gaal ga gaal ga teeroon yooyu ci lañ ko tabaxaate ci jamonoy maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam maanaam ginnaaw bi ko moom aadama tabaxee ba noppi mu ne kon nag euh, euh, booba bi nga xamante ne moom la ko tabaxee mu ne bi ñu koy tabax nag mu ne ko rab euh, rabbana yow sama borom ñoom ñaar ñuy wax maam Ismaïla maam ñu ne maam Ibrahima moo doon tabax maam Ismaïla da doon jottali biri ji ak yu mel noonu bi dégg nga waaye moom daa yëkkatiwaat ponk ponk yi rek kon kaaba gi moom moo fi jiitu te jamono jo nga xamante ne moom la fa nekk nag jamono jooju ndax ngir ne jamono yu mbënd mi ci la ci la raafe woon jamono yi moom aadama bañ ko fa tewee daa raafoon jamono mbënd mi maanaam tuufaan mooy déluge bi bi mu raafee ñu yëkkatiwaat ko ci jamono yi maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam waaye borom subhaanahu wa wan ko fan la xawaay di nekk maanaam ponk yi fan la ne keno yi à de keno yi fi mu nekkoon foofu lañ ko yëkkatiwaatee mu nekk kaaba gi. comme niñ ko gisee li tax maanaam maam Ibrahima ak maam Ismaila tabax ko maanaam euh, xaqiqa bi euh, wala boog lenn ci xaqiqa bi yi ci nekk maanaam gis nañ ko léegi wallahu alam mu daal di wax ne kon moom euh, moo ko tabax moom maam Ibrahima sax wa Ismaila ak maam Ismaila ak lii day wane ne lu tax waxul ne Ibrahima ak Ismaila wa yarfa'u Ismaila Ibrahima wa Ismailu qawa'ida min al-bayt maanaam dafa wax maam Ibrahima. ba bari daan wax Ismaïl maanaam loolu danay tegtale ne kii ñu namoon ci mu tabax ko moom lañ jox ndigal li mooy Ibrahima moom Ibrahima alayhi salaam maanaam te wax nañ la xaritoo gi mu xaritoo borom bi subhaanahu wa ta'ala ak secret yi yi nga xamante ne moo nekk ci diggante turam ak turu Allah ci boppam maanaam ci turu te Allah mooy ismu zaat maanaam kon boo ko bastoo maanaam boo ko décortiquer ngi am al asmaa wa sifaat tur melo yi tur yeeg melo yëpp moo tax quatre vingt turu yàlla yëpp ñu ngi ci Allah. quatre-vingt-dix-neuf ñu ngi ci Allah voilà te kaaba gi ni mu tabaxoo noonu euh, turu turu yàlla yëpp benn bu ci nekk dafa positionné ci biir ak ci maanaam ci ponk yi ak ci seen biir yépp dañ cee positionné wu ci anam gu spécifique bu jéggi dayam gu yéeme maam Adama alayhi salaam nag tur yooyu lañ ko xamal nga xam ne moo làmboo yeneen tur ci des yëpp dégg nga moom kon mu ne ko rabbana yow suñu borom taqabbal nangul ñoom ñuy ñaan maanaam maam Ismaïla alayhi salaam maanaam kon moom da doon dimbali mais ki doon tabax mooy maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam mu ne ñoom ñaan ñu doon wax naan rabbana yow suñu borom taqabbal waaye nangulul minna ci ñun innaka naka yow kat anta yow mii dong as-sami'u yaay kiy dégg lépp al-alimu yow yaay ki xam xam nga mbir yëpp. rabbana yow suñu borom naa yàlla nga def ñu muslimay ni ñuy aji wommatu laka ñeel la wa min durriyyatina te nga def suñu njaboot itam maanaam nga def ci ummatan ab xeet woo xam ne muslimatan aji wommatu la laka ñeel la mam yant bi sallallahu alayhi wasallam ne man maay ñaanu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam nga xam ne xeet woowu moom moo ko jiite moo tax euh, yoon wii borom subhaanahu wa wax na ko fële ca suuratul hajj ba tey maanaam ngir lu tax mu ne foofu millata abikum Ibrahima seen yoon wii mooy yoonu maam seen seen seen baay Ibrahima alayhi salaatu wassalaam maanaam moo tax bi mu naan sama njaboot li mu ci jublu waxul njabootu deretam waaye suñu njaboot maam ñun ñii la doon wax li koy tegtale mooy ne borom subhaanahu wa taala moom moo ne millata abikum Ibrahima lii mooy seen yoonu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam huwa moom maam Ibrahima sammaakum moo leen tuddee al muslimuuna julli way julli ñi way wommatu ñu xam lu ci lu jiitu loolu mooy tegtale ne kon bu nee njabootam lii lay tegtale te loolu beneen mbir la boo xam ne bu ama am solo la bu mata leeral la mooy ne nitu yàlla yi ak euh, yenent yi alayhi salaatu wassalaam amuñu doomu deret amuñu ko doo doomu euh, euh, doom ji am mooy doomu xol doomu xol lañ am maanaam tey boo gisee ab ab ab yenent wala vrai waliyu ka muy ji maanaam doomam njabootam ga muy wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak moom mooy doomu xol si loolu tax yent yàlla Nuh alayhi salaam mu ne ko kii du sa kii déedéet bokkul sa njaboot innahu amalun ghayru salih maanaam te pourtant doomam la mu ne ko bokkul ci yow sa njaboot laa wax ne sa waa kër laa ne woon danaa leen rëccal sa waa kër nag comme que kii yéeféer la moom bokku ci te pourtant doomu deretam la loolu day tegtale ne yeneen yi alayhi salaam amuñu doomu deret moo tax duñ leen duñ doon ñoom lépp luñ fi bàyyi sala sarax la kenn du leen doon dara ci alal lu tax parce que amuñu doomu deret amuñu ko te wàllu yi dañ leen a doon ci loolu tamit amuñu doomu deret amuñu ko ñi ci bàyyi xel loolu yëpp yëpp ci affaire ay ay aada yi rek lañ ko teg ak i ay cosaan ak aada ak euh, liñ yàgg gis ci nit ñi loolu day teg ne seenu wilaaya des na ku bàyyi xel rek mooy wilaayaam des na moo tax wax ji naan ah kii comme comme que euh, buy jox. li muy jox doomam la koy gën a jox loolu mu ma képp ku xalaatee noonu rek xamal ne saa yow xamoo lan mooy waliyu vrai waliyu yàlla rek ko ñor yàlla lay àndal moo tax borom subhaanahu yenent bi ngi nii bi mu fi moo jël xilaafa gi ko doon doomam la wala jarbaatam maanaam loolu amu ko Cheikh Tidiane ngi nii radiyallahu anhu ku ko doon xattaa ba bi mu fi nekkee ci zaahir sax kan moo ko doon ah ñi ko doon amul amul kuñ ciy tudd ku jege deretam lii mooy xaqiqa lii mooy li wér leneen luñ la bëgg a gëmloo dañ laa bëgg a nax dañ laa bëgg a moom yàlla na yàlla sàmm dégg nga mu ne nag nga def ni wa min zurriyatina ak suñu njaboot ummatan aw xeet woo xam ne muslimat aji gëm lañ la la wommatu la la ka ñeel la wa arinaa te nga wan ñu manaasikana suñu jaamuwaayu yàlla yi maanaam mooy aj gi nan lañ koy defee jaamu yàlla maam maa ko jëkk def moo tax ba mu ko ko maanaam ci ci ci ci tabax tabaxee Kaaba gi mu ne Seydina Jibril alayhi saa moo tax wan na ko ko fu nekk mu wan ko ko euh, wan ko nu ñu tawaaf Kaaba gi mu tawaaf mu wan ko wax Safa ak Marwa mu daw dëggeen Safa Marwa mu daal koy dem yóbbu ko Arafat wan ko ko ne ko a ah, Arafat ndax xam nga ñu ne foofu la Arafat jóge maanaam loolu benn la wax la ci wane ne foofu la Arafat jóge te gannaaw ga mu yóbbu ko Muzdalifa ak Mina yooyu yëpp kon loolu euh, da bañ demee sax ci la ko ci la ci la ko euh, euh, ci la leen seytaane topp Seydina Jibril jël ay xeer xaañ ko waaw yoo xam ne fuqaha yooyu ku ci dugal sànni jamra loolu moom mooy waxu maanaam mooy waxu caaxaan bi gën a màgg ci xeeti waxu caaxaan mu ne kon nag woo tuub te nga nangoo tuub nga delloo si àllay naa ci ñun waaw maanaam comme ni ko alxaana summa taaballahu alayhim li yatubu yàlla da di delloo si bu ko defee ñu daal di delluwaat ñoom it ci yàlla maanaam waaye kon kon euh, kon jël ñu nga delloo delloo ñu sa bopp bañ bañ jeex ci yow takk innaka ndax yow buur yàlla anta yow dong yow mii at tawwaabu yow yaay ki nga xamante ne yow yaay nanguwaanu tuub bi yow yaay kii nangoo tuub di xëcc nit ñi ñuy delluwaat ci yàlla borom subhaanahu wa moom ci boppam ak tawwaabu tuub maanaam at-tawwaabu tuur la sax ci yàlla aay da maanaam kon at-tawwaabu ci tuubu ci tuuru yàlla la bokk waaye bu boobaa li muy teg moom mooy kii nangu tuub wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun maanaam kon yàlla mooy kii nangu tuubu jaam yi waaye tamit day tegtali kii xëcc nit ñi ngir ñu dellu si ci moom képp ku ku ku ku mooy ak mooy ak tawwaab mooy ki lay xëcc summa taaballahu alayhim liyatubu moom moo leen di xëcc leen delloo ci leen ci bopp ndax baatu taaba naaba saaba aaba ñoom ñoo bokk li ñu tekki raja lay tekki delloo yépp ñoo bokk li ñu lay tekki maanaam kon ñooy delloo delloo dégg nga tawaabu ar-rahimu mooy ki nga xamante ne mooy ki yaatu jër ma def kon loolu Euh, moom kon moom lii yii nag dañuy tegtale kon ngëneelu Makka waaye bu ñu xoolee xadiis yi nga xam ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bi indi dañuy dëgëral aaya bi maanaam dañuy indi lépp loo xam te ne day wërwërloo ci tabax gi ñuy tabax kaaba gi waaye waxul ci dikk Makka ci demi boppam ànd ak ne bi muy bind bi muy wax bind dañu baabu fadli Makkata wa bunyaaniha ngëneelu Makka ak ay tabaxam maanaam mooy tabaxu kër yi waaye comme gi. li nga xamante ne dëkk bi li nga xam ne moom mooy fondement bi ni ñu ko tabaxee mooy kaaba gi kaaba gi moom lañ tabaxee dëkk bi loolu moom moo tax ngëneelu dëkk yi ko wër kër yi ko wër dañuy yoraale ngëneelu tabax googu maanaam moo tax euh, makka yiñ ciy tere yëpp du kaaba gi rek lañ koy tere de fépp ci makka lañ koy tere lépp loo xam ne dañ naan ngëneel gi ngëneelu makka du kaaba gi moo ko am kese dëkk bi yëpp ko am. te moom mooy ummul qura mooy ndey di dëkk ji maanaam mooy ndeyu dëkk ji ndax dëkk yépp ci moom lañ cosaanoo lépp luy xéewal foofu la tàmbalee bi tunzira ummul qura wa man hawlaha voilà nga nga nga voilà xéewal yi yépp foofu la jóge cosaanu cosaanu dëkk yi waaye loolu la ko li li li ngay gis ne kaaba gi comme ci lañ ko wërale loolu tamit day teg la ne fépp foo xamante ne dañ koo sanc ci dara ñuy ñu ba pare loolu ñu sanc ñeneen ñi ci def yëpp daal di construire maanaam tabaxu autour de loolu dañu yor àttee loola bu dee lu baax lu baax la bu dee lu bon lu bon la xorma gi nga xamante ne moom lañu war a am ca loola day daal di wër dëkk bi yëpp comme xorma gi ñu am ci Makka comme dañ koo tabax autour de Kaaba gi ndax avant kenn du ko biñ fa dëkkee noonu ñoom biñ fa dëkkee def fa Kaaba gi ci la fa nit ñi dëkk fi sinon kenn dëkk fóon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddasanaa Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al-Musnidi al-Bukhari eh, imaam ci eh, wéetoo imaam al mu ne qaala haddasanaa abu asim te moom mooy euh, annabil mu ne qaala axbarani ibnu jurayj te moom mooy abdul malik mu ne qaala axbarani amr ibnu dinar te moom mooy al makki al asram mu ne na qaala sami'tu dégg naa jaabir ibnu abdullah te mooy al ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne lamma bi nga xamante ne buniyat ñi ngi tabax al kaabatu kaaba gi zahaba dafa dem annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam abbas sayyidina abbas muy seydna abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu maam yi da ngay gis ne bi muy nettali nii mooy bi ñuy tabaxaat kaaba gi bii beneen yoon la maanaam bokkul ak maanaam bii jamono yenente bi la sallallahu alayhi wasallam fekk mu nekk ndaw bokkul nag ak li nga xamante ne moom mooy biñ koy tabax fekk euh, maanaam maam ibrahima alayhi salaam tabax na ko maanaam lii da lay leeral ne kaaba gi dañ koo tabax tabaxati ko tabaxati ko te ngëneelu kaaba gi yamul ci ne maam ibrahima dakaa tabax alayhi salaam comme niñ ko gisee ne malaaka yi ñoo ko njëkkoon a tabax moo tax sax dañuy wax naan euh, euh, kii bi day day wàcce ci kaw suuf xalifaam maanaam ñoom comme que xamoon nañ kaaba gi am na fii ba pare ñoom dañoo jàppoon ne gars yi bu ñu fi wàcceeg ñeneen ñi tamit dañuy rek maanaam euh, kon kaaba gi am na ba pare naka noonu malaaka yi maam Adama alayhi salaam bi mu ñëwee ñu wàcce waatal ko kaaba gi maanaam mu mu fi mu ne mu nekk néegam bu muy jaamoo yàlla. naka noonu bi nga xamante ne moom la ñu wëlbati ko ci ginnaaw gi maam Ibrahima alayhi salaam ñëw na fi te mboolem yeneen yi ñu ci bëree bëri alayhi salaatu wa salaam àcc nañ kaaba gi comme niñ ko gisee woon te ñooñu noonu ginnaaw maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ah moom tabax na ko yëgitiwaat na ko moom moom Ismaïla alayhi salaatu wa salaam ñu def ko nag ab dëkk à partir de moment ñoom bañ fa ñëwee. ngir ne euh, jamono du fekkoon na mu raaf ngir ne ay civilisation ak ay civilisation ak yeneen i civilisation jaar nañ fi te loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam euh, yi ñuy wax naan suuf si nangami at la am ak ci nangam nangam yi ñuy wax nii ci téere yi loolu wérul ay sept mille ans la suuf si war a am loolu wérul imam as-Suyuti rahimahullahu taala indi na ko di indi ay xadis yu koy wax doonte xadis yooyu ay mawdu lañ loolu tam bokk na ci liñ koy Euh, maanaam li ñuy bàyyee xel ay maanaam li ñuy li ñuy li ñuy xaw a li ñu ko xaw a jamee tuuti maanaam ne léeg-léeg du bàyyee xel yenn mbir yi ci ci ngir dafay bind lu bari donte xadiis yooyu ay mawdu lañ te daganul moom ci jëmmi boppam wax na ko voilà <laughs> ci alfiyam bi voilà maanaam kon euh, do moom mais moom da gëmoon moo tax mu indi ko voilà da kaa gëmoon te loolu tamit euh, mooy ne euh, adduna bi li ko tàmbalee ba ni muy jeexe sept mille ans la am loolu amul et jamono yi nga xamante ne moom mooy diggante bi yenent bi sallallahu maanaam bi suuf si amee maanaam adduna bi maam Adama alayhi salaam ba yenent bi sallallahu alayhi wasallam lépp cinq mille ans la juróomi juróomi junni at la et que yenent sa sallallahu alayhi wasallam du def ñaari junni at ci kaw suuf loolu wérul maanaam euh, dafa am ay mbir yu bari rek yu koy teg tegtale yoo xamante ne xëy na jamono jii du place bu ñu ko war a yaatale dinañ ci ñëw insha allahu taala ci jamono yi nga xamante ne ci lañ koy gis ci saxiix bi dinañ ko gis ci maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu dama ne ay ashratu saa ay ak yooyu dinañ ko ci gis insha allah euh, li nga xam ne daal moom lañ bëgg a wax daal moom mooy ne ci diggante bi li tax néeg boobu noonu ak ni mu mel ak ni mu toll ak yi ci xew yépp ay génération di ci jàll ay génération di génération ba tax ma Ibrahima alayhi ci jamono moom mu ñëw fekk lépp raaf na loolu li muy tekki la mooy ne ay civilisation yu bari jaar nañ ci ba raaf loolu moom moo tax dëkk boobu xamatuñu woon fan la loolu moo mën a expliquer te loolu du am ci ñaari at wala juróomi at loolu ci ay junni junni at lay am am na tamit ak yeneen ak yeneen maanaam ah moo tax maam Ibrahima alayhi salaam euh, d'ailleurs Euh, moo tax alxuraan ne wallazina min min min ba'dihim daan ne laa ya'lamuhum illa Allah yàlla rek xam ñan la waaw ndax ñu bari bari la wax ci ci ci sóoratu Ibrahima alayhi salaam bi muy wax nit ñi nga xamante ne dañ fay jaaroon mu ne am na ñu ñëw seen ginnaw ak wala ñu ñëw seen kanam sax waaye yàlla rekk la xam. génération yooyu noonu am na benn arbre bu ñuy teg di wane at yi kenn ku ci nekk depuis ñaari at yooyu dañuy sukkandikoo ci bible beeg yu mel noonu ngir mën koo atte loolu wérul géné arbre boobu ñu teg yóbbu mbir mi ci na àdduna bi mu tàmbalee juróomi at déedéet amul loolu lu profité ci leeral laal ci beneen mbir léeg-léeg boo xamante ne day am ci xelu nit ñi maanaam ci ne léeg-léeg comme que nit ñi dañoo jàpp loolu dañoo jàpp ne ñeneen ñi ñi nga xamante ne ay tib tibu doomu aadama lañ yoo xamante ne am nañ avant yooyu noonu maanaam avant comme ni ko gaa yi di waxee homo sapiens sapiens wala yooyu mel noonu ñooñu dundoon ay nit et que dañ leen di bëgg a tàndu yóbbu leen ba ñu mel ne ay golo wala yu mel noonu wala maanaam dafa am mbir ñoo xamante ne ñaari mbir ñoo am ñenn ñi effectivement ay golo lañ mais ay tibu golo lañ comme ni àdduna bi tey jii ni mu amee ay tibu golo yu bari maanaam. Euh, loolu ba pare espèces yi nga xamante ne dañuy am ba pare bi éteindre dañoo bëri loolu naka jekk loolu moo mës a am am nag ñi nga xamante ne ñooñu ay nit lañ mais ay nit lañ yoo xamante ne dañoo wuute tey suñu profil maanaam profilu nit ñu ñuul ñi xataa seen type ni seen euh, gènes yi di mel nekkul wala seen ADN yi ni mel nekkul lu conforme totalement ak bi tubaab bi ni muy mel boobu tam nekkul bu conforme totalement ak bi chinois bi wala japonais bi mel loolu benn la donc ñun différence bi mën a am suñu diggante ak tubaab yi tubaab yi ak japonais bi noonu dong la mën a amee ñun ak ñu deme ne ñu deme nekk australopithèque yi maanaam tey man ak ñun ñii nga xamante ne ñun ñooy nit ñu ñuul ñi par exemple ni suñu bakkan yi mel nga xam ne day day tàcc te ngand ah, ak ni nga xamante ne noonu la suñu tuñ yi mel nga xamante ne eh, day rëy ak loolu boo comparé ak bu tubaab bi ni mu mel nga xam ne moom bakkan bi day sew te gudd waa tuuti nga xamante ne eh, bu bu bu bu seen tuñ yi waa tuñ yi tuuti lool ak yeneen ak yeneen waxuma la nag couleur yaram bi ah mu am ñeneen ñi nga xamante ne beneen génération bu am la boo xamante ne dafay am ci yeneen xeetu nit ñi mooy masalan tey ñun suñu bopp yi ni mel maanaam bopp nit ku ñuul maanaam bopp bi même ci biir dëkk yi réew yi nuróowuñ tey masalan boo xoolee même yeneen nit maanaam boo xoolee tubaab bi wala ñun suñu bopp yi jegewantoo nañ pourtant ñoom ci der turki yi lañ gën a jege ci der couleur u yaram ñoom Turquie lañ gën a jege te Turquie suñu bopp ñun bopp tubaab la gën a nuru que bopp turc Turquie seen bopp yi ci ginnaaw daa iman day gàppandaar maanaam segam loolu moo am ñun ci suñu diggante <laughs> ah te Turquie chinois yi lañ gën a nurool bopp mais nuroowuñ jëmm xar kanam maanaam yooyu yëpp wax la ne la dafa am ay mbir yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam mooy doxalee noonu loolu mënuñu cee basé wu daan ne ñii ñeneen lañ ñu amoon ñeneen ñu amoon nañ déedéet ay doomi aadama lañ maam aadama alayhi salaam mooy nit ki njëkk a exister képp ku ñu diagnostiqué ba gis ni ak nit nga woon xamal ni doomu aadama la léegi nag ndax cinq cent mille ans lañ amoon ak léegi wala cent mille ans yooyu loolu après loolu moo jar a xoolaat ndax dëgg la wala du dëgg est-ce que calcul bi jub na waaw wala déet su fekkente ni jub na dañuy xam ne moom aadama jiitu woon na loolu parce que civilisation yi fi jaar tey booy xool yenn civilisation ne serait-ce que tey nga xool Égypte antique wala yeneen civilisation yu romb Mésopotamie wala la Nubie antique yooyu loolu nga xool leen. nga comparer ko ak léeg-léeg yenn xam-xam yi fa daan am ak ñun ni mu ñu réeree wala nga xool peuple aad ni ñu meloon nga xool ne tey euh, aad ah, peuple lañ wax ne alxuraan ci boppam moo ñu nettali niñ mel mu nekk ajaazu naxlin comme ay dàkki tàndarma maanaam ñoom buñu daan taxaw yé maam yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu xamal ne maam aadama alayhi salaam sittuuna zira la doon la doon la tolloon à moom bu taxawee moom Adam 30 mètres la daan la daan tolloo am nga 30 mètres mooy la <laughs> immeuble bii nii nii bi 10 mètres la 30 mètres ah noonu la daan taxawee bu taxawee noonu la daan toll moom Adama alayhi salaatu wassalaam waa aat yéeguñu woon foofu parce que dàtt tàndarma boo ko xoolee ni muy toll am peu près mètres jàpp quinze mètres ñoom noonu lañ tolloon xoolal peuple Samud ni doon def ba nga xamante ne fi ñu nekk nii ci wetu ci Jordanie seen tabax yaa nga fa ba léegi suuf si lañ daan yett xam-xam boobu civilisation boobu mais amatuñ ko parce que ay civilisation dañ fee jaar jaarate fi raaf jaarat suñu civilisation bii ñu xam ñun nii civilisation occidentale bii day dana raaf beneen civilisation ñëw dominé waat yeneen ñëwaat yeneen ñëwaat noonu la àdduna di dox dañu jékki-jékki yenn civilisation yu mag ñëw am am yeneen civilisation yu ñëw raaf ko yeneen ñëw civilisation jullit ñi nag moom kañ lay jeex bu àdduna dee waaj tukki bu jeexee rek xamal ni loolu tamit beneen màndarga la te sax loolu tegtalewul ne ay ñaari fan lañ ciy teg wala juróomi at mu jeexal ah. àdduna tukki déedéet loolu li muy tegtale rek mooy àdduna jege gëñ naa jege yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii bi mu doon wax naan man maa ngi nii yabal nañ ma léegi àdduna tukki te boobaak léegi gis ngeen ko kuy ñëw day wax ne ah mujjub jamono de nangam mais buñ naan par exemple euh, ñu joxe exemple Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu bi mu ne xaatimul awliya de dina ñëw mujjub jamono lay ñëw wala xutbul maktum bi mujjub jamono lay ñëw mais Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bi mu ñëwee léegi ñuy waaj a yàgg ñetti téeméeri at la maanaam mbir mi noonu lay demee c'est-à-dire que dañ naan la mujj jamono la mais tëkkalewul ne moom mooy maanaam mujj jamono jooju tëkkalewul ne voilà maanaam voilà ay quelques jours après la wala quelques années après la déedéet léeg-léeg ñu ne nangam dana xew mujj jamono nit ñi dinañu ëppalante ay tabax wala kaw kaw yi dinañ dem di ëppalante ak tabax eh, ak ci ci biir réewu taax yi gars yi dëkk ci aw kaw ga ñëw ndakaaru am fiy tabax immeuble yu mag loolu xam ngeen ne am na mais est dafa tax àdduna tukki mais àdduna tukkeegul yeneen bi sallallahu li mu waxoon ne kii day àdduna bala moo tukki kii dina am Euh, euh, euh, nit de maanaam jaam day jur doomam day jur sangam loolu ci jamonoy tabi'i yi la tàmbalee am jaam jur sangam mais loolu est-ce que tax na boobaa léegi ñu naan àdduna léegi mu tukki yeneen ci saa saa nee na balaa àdduna tukki sama ci jumaa ji dina lakk lakk bu mag loolu année sept cent yi la amoon ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi lakk bu mag googu mu doon wax am na. mais année 700 yi la amoon ba minbar bi lakkaale mais dafa tax àdduna tukki c'est parce que ñoom boom bu koy xool di wax nangam dina ñëw imagine nga bi mu naan wax waxi dajal nee war na su su su ñëwee fekk man maa ngi fi man dinaa régler problème bi mais su ñëwee nag te fekku leen fii na ngeen di na ngeen ku doon jàng ah juróom-ñeenti aay yu njëkk ci sóotul Kahf dana la dana la musal ci ay aw ayam maanaam di gis ne moom li mu doon gisee mbir mi comme li alxuraan wax innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariban yawmal qiyaamati ñoom yéen ñu ngi koy gisee mu sore ñun ñi ngi koy gis mu jege maanaam mbir moomu loolu foo ñu bàyyi ko xel maanaam bañ a jàpp ne rek affaire bi voilà affaire bi suba la adduna tukkeegul kuy xaaru imam Mahdi c'est bon mu tegaat ay bagaasam te ñëw ñu jaamu yàlla topp yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que imaamul mahdi ñëwagul gis nga yenente bi sallallahu alayhi bi ñu war a jàng bi ñu war a xam nga léegi rek wax naa ko kenn ci ñi ñi ñi nga xam ne ñi ngi xaar mahdi ñëw féeg suba nee naa ko saway segam yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu wax ne imaam mahdi dina ñëw man ak yow yëpp gëm nañ ni imaam mahdi dina ñëw euh, radiyallahu anhu dinañ ko man ak yow yëpp gëm nañ ko léegi comme que ñëwagul mais léegi nañu xaar te en attendant yenent bi ñu ko annoncé sallallahu alayhi wasallam mais nañ ko topp léegi su ñëwee fekk ñu ngi dund ñu def lu ñu wax ne nañ ko topp su ñëw su ñu ñun deereen fekk ñëw dundul ñëwagul au moins duñ perte mais bàyyi li nga daan def yëpp ci li nga nekk yëpp naan l'arrivée di Mahdi il va venir bientôt rek nekk ci loolu sa adduna yëpp nga wëlbati ko di ko programmer ci ne Mahdi day ñëw ah ngay commencé de programme sax mën naa dem dëkk ci àll yi parce que ville yi boo ci dëkk wuurul ndax Mahdi léegi mu ñëw mais sëñ bi te nga te en attendant ñu dund en plus dafa ñëwagul sax dégg nga euh, <laughs> yàlla na yàlla saabu dégg nga kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom maanaam luy jamono ci jamonoom la maanaam kon bokk na ci ngëneer yi kaaba gi itam mooy ne yeneen yu bari jàpp nañ ci tabax gi y compris yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon biñ koy tabax kon loolu mu ne wayanqulaani ñuy ta ñuy ñuy ñuy toxal alxijaarat xeer yi fa qaala moo al abbas sayyidina abbas radiyallahu anhu li nabi ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ijaal na nga def izaraka sa lambaay ala raqabatika ci saw loos maanaam mooy lambaay gi da nga koy jël teg ko nga teg ko sa loos bu ko defee nga mën ko téye nga téye xeer yi mën cee dimbandikoo loolu mooy gën a yomb yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu koy tàmm ba mu koy def rek fa xarra mu daal di rot ilal ardi ci kaw suuf maanaam jotu koo mën a def ndax ndax bu ko defee maanaam loolu yenent bi sallallahu alayhi bokk ci te yenent yi alayhi wasallam li leen yàlla moom mooy seen awra du feeñ loolu fa mu daal di suuf si wa tamahat muy daal di nag xool maanaam ubbeeku ay naahu ay bëtam ila samaan ci jëm ci asamaan ne jàkk fa qaala mu ne ari nii wan ma isaari sama làmbaay maanaam isaari isaari isaari isaari ci yeneen riwaaya fa shaddahu maanaam moom mooy lan isaari isaari mooy sama làmbaay bi sama làmbaay bi maanaam mooy bugg ko te ko tekki maanaam moo tax ba mu ko waxee mu ne ko déedéet lii moom li ma ko nar a tekki nii moom moo taxoon moo taxoon euh, ma xam nii looloo tax du ma ko def moo tax Seydina Abbas radiyallahu anhu loolu ma denc ko noppi xam ni yii kii ku màgg la boobu parce que dafa dégg yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa dégg benn kàddu bu ne ko mukk yow yenta yow Muhammad bul def lii sallallahu alayhi wasallam nee na fa shaddahu mu daal di koy takkat takk bu alayhi ci kawam bu man takk bu mu dëgër këcc ci kawam xadis boobu euh, gisoon nañ ko xadis numéro trois cent soixante-quatre gisoon nañ ko bi ñuy gis ci kitaabu salaat baabu kara karahiyati ta'arri fi salaati wa ghayriha boobu gisoon nañ ko ci te sax euh, boobu buñ ko xoolee biñ koy gis nii ci daanaka euh, jëmmi càllalay gi la ci Amr ibn Dinar maanaam Amr ibn Dinar moo ko solo seena Jaabir ibn Abdullah gis nañ dinañ ko gis inshallah hadith numéro trois mille huit cent vingt-neuf imam Muslim na ko ñaari yoon hadith trois cent quarante